fa yaqulu al-imaamu al-haafizu an-nawawiyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhi afdal alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wal ishriin as-saadis an ummil mu'miniina ummil hakami Zaynab binti Jahsh radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha fazi'an dakhala alayha fazi'an yaqul laa ilaaha illallah waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab futiha alyawma min radmi ya'juuja wa ma'juuja mithlu haadihi wa hallaqa bi usbu'ayhi al-ibhaami wallatii taliihaa faqultu yaa rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam anuhliku wa fiinaa as-saalihuun qaala na'am idhaa kathura al-khabath muttafaqun alayhi kon al imaamu an-Nawawiyu rahimahullahu taala mu ñuy indil xadis bi nga xam ne mooy xadis numéro cent quatre-vingt-neuf bañ tàmbalee téere bi ba léegi waaye di xadis bi nga xam ne mooy numéro euh, six as jotaay bi ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadiisu beneen ci nday jullit ñi muy sayyidatu ummu salama radiyallahu anha bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dinañu def mu jiite leen ay njiit yoo xam ne di ngeen xam leen yu ñuy def lu baax am yoo xam ne baaxul waaw ba nim jeexe tey nag insha allahu taala kon al imam mu ne as-sadis mu ne xadiis bi mooy as-sadisu mooy xadis bi nga xamante ne nii mooy numéro six waaye wax nañ la sànq bi ñuy ci njàlbéen bi ci tàmbali bi que ne bu dee ñun moom dépassé nañu six sixième xadis en ah, vaillé <laughs> ah ñun dépassé nañ sixième xadis ah ñun cent quatre-vingt-neuf ñoo ko ci wolof téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent waaw moo ko laaj ci séeréer nag di dégguma séeréer <laughs> séeréer moom dégguma ko. <laughs> seetal noo koy lijjante <laughs> mu ne ala sadisu kon xadiis bi nga xamante ni mooy as-sadis sixième mu ne an ummil mu'minin mu koy jële ci nday way ngëm yàlla yi ha mooy kan mu ne ummil xakam moom dàkkantalam moo doon yaayu alxakam ummul xakam looloo doon dàkkantalam ah ba léegi nan la tudd Zaynaba binti Jahsh muy sayyidatu Zaynab binti Jahsh radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha moom sayyidatu Zaynab soxna la woon ci yonent bi moo tax sallallahu alayhi wa sallam ummul mu'minin nday way ngëm yàlla yi comme yaay ummu salama mi ngi génne woon radiyallahu anhuma ta'ala anha wa ardaaha di doomu Jahsh Zaynab bint Jahsh ibn Ri'ab ibn Ya'mur bokkoon al asadiya ci waa banu asad muy asad ibn Xuzayma yaayam nag yaayam loolu mooy côté baayam yaayam moo doon Umayma bint Abdul Muttalib ibn Hashim Umayma moo ko juróon moom sayyidatu Zaynab te Umayma moom doomu Abdul Muttalib la waaw Umayma doomi Abdul Muttalib waaw waaw <laughs> eh, xam nga kii nu tudd euh, mooy doomu jigéenu Abdul Muttalib ñoom ñépp ak papa yonent baay saa ñoo bokk ndey ak baay des sayyidatu Safiya ah waaw nan la ko boroom xilaas waxatee arwa umaymatu baydaa'un wa aatikatun safiyatun barratun ammaatu badritimi wa kulluhunna illa safiyata wusta taalikan nudumi <laughs> waaw mu ne arwa mooy doomi jigéenu ñii ñooy ammaatu rasulillah ñooy bàjjanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy jigéen ñi nga xam ne moom baayam bi abdallah ñoo bokk nday baay wala ñoo bokk baay mu ne arwa ki ci njëkk mooy arwa waaw umaymatu umaymango ha baydaa'u ak baydaa kon umayma mooy waajuru kan sayyidatu zaynab bi hein muy ma bint abdul muttalib waaw umayma bint abdul muttalib sofi wa atikatun ak atika safiyatun ak sayyidatu safiya kii moom mooy kii moom <laughs> siiwul barratun ak barra mu ne ñii la amatu badri pin ñii ñooy bàjjanu weer wu leer wa tamat sëkk di yonent bi alayhi salatu wassalam waaw ñaata la arwa un wala ngeen une umayma deux atikatun kaat sofiyatu si barra sept non six la arwa umayma bayda atikatun sofiyatun barra voilà mu ne wa kulluhunna ñoom ñëpp nag shaqiqatun li walidihi waaw ñoom ñëpp ay doom yu jigéen lañu mooy mooy ay ñoo xam ne sœur sœur nan lañ koy waxe euh, germaine germaine germaine <laughs> sœur germaine mooy ki nga bokkal nday ak baay li waalidihi ñeel waajuwam mu góor wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam illa ba mu def sayyidatu safiya wusta mooy ko gën digg doomu nag pil kil taalikat nuzumi <laughs> note gongale mooy ñoom ñii parce moom mooy waajuru moo ci gën a siiw mooy waajuru sayyidatu sayyidina Zubayr ibn al-Awwam kon kooku mooy ndayu ma nag moom moom mooy ndayu sayyidatu Zaynab bi kon da ngay gis ne sayyidatu Zaynab lan la bokk ak yonent bi alayhi salaatu salaam doomu bàjjanam la waaw mooy yonent bi alayhi salaatu waajuram bu góor bi Abdallah ak sayyidatu Zaynab waajuram bu jigéen di di di di di di di Umayma ñoo bokk nday ak baay waaw waaw waaw al asadiya radiyallahu taala anha wa ardaaha kon moom la e, imaam jëlee xadiis bi radiyallahu taala anha mu ne anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daxala alayha fazi'an yonent bi saa saam dafa dugg ci moom fazi'an mooy tiit am xaal boo ko xoolee yonent bi saa saam da mel mooy am na lu ko préoccupé waaw. yaqulu mu nga naan laa ilaha illa allah waaw waaw laa ilaha illa allah mooy exalté naa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ñàkk ko jaamu di ay lori neen allah ku dul borom bi di allah waylun toskare lil arabi ñeel na min sharrin ci lu yées lu bon loo xam ne xaddi taraba jege na waaw mel ni dañ koo laaj lu mu mu ne lu ko waral mu ne fu lu bon lool mooy lan mu ne fuute xal yawma tey de ubbi nañu min radmi Yaajuuja wa Maajuuja mislu haaje mu ne ndax ubbi nañ tey waaw ci barrière barrage ba nga xam ne fa denc Gog et Magog di Yaajuuj ak Maajuuj gaa yu man a yàq yoo yële fañ leen dencoon tëj leen fa barrière barrage bañ fa defoon ubbi nañu ci lu toll nii lu toll nan wa xallaqa bi usbu'ihi mu daldi def benn wërngël xallaqa mooy muy former un cercle ak ñaari baaraamam yi ñaar yan ñaari baaraam al ibhama wallati taliha al ibham mooy bi gën a mooy euh, boo tàllalee say baaraam yépp tàllal leen bañ tàllee xam nga ñeenti yooyu ñooy takkaloo mooy benn ba ba détaché wu ci ñoom waaw bii boo tàllalee sa loxo yi am ñeenti fu juróomi baaraam tàllal leen tëj leen bu baax tëj tàllal ba mu tàllee nga firi say baaraam wala nga nga nga takkale leen xam nga am na ñeenti baaraam yoo xam ne dañuy takkaloo ah xinsar binsar al wusta as sabaha léegi al ibham nag mooy beneen bi mooy bi nga xam ne moo ci gën a rëy mais mooy à bi gën a tuuti moom moo ci tegu waaye moo gën a tuuti mooy ñaari extrémité ba loxo bi boo àggee ubbee sa loxo ah am na baaraam bu ndaw a ndaw a ndaw ah sew gën a sew waxuma boobu mooy beneen ba nga xam ne moo féete beneen côté ba te moom it tuuti waaye moo gën a rëy loolu boobu ak bi tegu ci moom muy booy taayam di ngay yëngal as waaw te tamit ñu koy woowe arab yi di ko woowe as-sabbaaba mooy bi nga xam ne moom ngay joxar bee booy xulóog nit wala nga koy ŋaññi naan ko hee attention soy ah nangama ci nangam boo mooy wal dinaa la lijjanti waaw baaraam boobee ah al a wallati taliha mu former un demi cercle un cercle moo yonent way sa sàmm jël ñaari baaraamam boobu baaraamu déy bi lañ koy wax ak bi nga xamante ne moom ngay sàbbaale ah wërale ko def benn genre rond ne gi ubbi nañ lu toll nii mooy catu baaraam ba ak catu beneen baaraam bi ngay lay def nii ne ubbi nañ lu toll noonu benn demi cercle benn cercle bokk benn wërngël lu taw noonu lañ génne lañ ubbi tey ci barrière barrage ba nga xam ne falañu la denc ki nga xam ne mooy ñu waa Yaajuuj ak waa Maajuuj Gog et Magog waaw fa qultu nee man Zaynab radiyallahu anha ma ne mais ya rasulallah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah mais dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neew ko eh, an nahliku lu ma wax sànq an nuhliku an nuhliku non an nahliku am li may jàng an nuhliku laa wax an nahliku waaw ndax dañuy alku wa fiina saalihun te bokk te mu ngi ci ñun ñu baax ñi hein mais ñu baax ñi lan lañuy nekk suñu biir mooy dafa jaaxle dan nit ñu baax ñi nekk seen biir ba pare ñuy alku waaw yonent mi alayhi salaam ne qaala mu ne naam ahakay ida kasura alxabas ida kasura bu baree alxabasu mbon waaw bu fi ñu baax ñi newee mbon bari ahakay dinañ leen mooy alkane mën na leen a dal mooy bugalum yàlla mën na leen a dal top barki yàlla laa wax mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari ak Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko solo est-ce que ñoom ngeen ñoo ko solo la déedéet seen sëriñ Ahmad daal dina koy solo na ko noon al imaamu Tirmidi Maaja Muhammad ibnu Yaziid al rahmatullahi ala jamii léegi fan la ko al imaam al Buxaari rahimahullahu taala moom bërëb yu bari la ko indi dina ko ci ñeenti bërëb ci. li eh, nga xam ne mooy saxiix bi waaye eh, nañ jël bi nga xam ne moom la indi ci kitaabul fitan eh, ka kitaabul fitan buntu fitna yi baabu buntu Yaajuuj wa Maajuuj buntu Yaajuuj ak Maajuuj dina ñëw ci ñooñu après ndax dañuy wax kii après dina ñëw ndànk ndànk comme niñ doon def insha allahu taala kon mu ne haddathana al imam Muhammad ibn Isma'il al Bukhari rahimahullah mu ne haddathana Abul Yaman mu ne nettal nañu Abul Yaman di al Hakam ibn Nafi' Abul Yaman al Bahrani al Himsi ah kan lañ doon wax Hims ak Halab lañ doon wax waaw yooyu yëpp benn la gaa yi yàq nañ ko ci al Himsi ah Abul Yaman ah, rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbaranaa Shu'ayb mooy ko nettal mooy Shu'ayb ibn Abi Hamza Diinaar al-Qurashi al-Umawi mawlaahum Abu Bishr rahmatullahi alayhi moom it al-Himsi ah, moom itam xaw fële tubaab yi naan Homs ah Homs ci Syrie fële ca Syrie tey an az-Zuhri moo jëlee moom Shu'ayb jëlee ci Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr al-Madani rahimahullahu ta'ala mu ne xaar mooy imaamul Buxaari ne xaar ma ma dem ci beneen càll maa ngi dem te ñëw <laughs> ah, imaam Muslim moom moo gën a ëpp lu koy def ah mu ne xaa beneen maa ngi toxu dem ci beneen càll mu ne wax haddasanaa Ismaïl te nettali nañu ñun imaamul Buxaari Ismaïl muy Ismaïl ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi bokk moom imaam Malik nijaayam la woon Abu Abdillah al-Asbahi almadaniyu rahimahullah mu ne haddathani akhi mu ne ki ma nettali mooy sama frère muy Abdul Abdul Hamid ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Aws ibn Uways ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi mooy frère am la al-Madani al-Asbahi waaw mooy imaamu Malik moo tax ku jàpp ne Anas ibn Malik mooy maamam ni wala baayam jumba day naa Anas Medina la dëkkoon imaamu Malik Medina la dëkkoon waaye imaamu Malik moom euh, Asbahi la voilà moom du ansaar yi voilà bokkul ci waa lamsaar waaye ci waa yaman fële dëgg la waaye waa lamsaar seen cosaan mooy yaman mais yow imaam Maalik jógewul foofu ci as al asbahi la ah, rahmatullah alayhi kon axi Ismaïl ne sama ah, sama frère de moo ma jàngal mu ngi noonu moo ma nettali kon mu ngi noonu xam ne xam-xam yow waroo nekk naan noo man moom manumaa jëli ci sama frère quoi eh, mooy doo xam dara waaw wala dina am yow xam ne moom doo ko xam bu dee moom moom moom ci moom la ko la ko borom bi jaarale ngir nga xam ko nga ne doo xool mooy waxoon nañ laa yem dulu rajul nit ki du brillant lu dul muy jële ci ku tolloog moom ku ko féete kaw wala yooyu amul mooma mag mais bon man am na am naa kersa déedéet loolu du kersa bul wax loolu de ruus la te ruus baaxul waaw an Sulaymana mu jële ko axi sama frère boo bëri kon wax nañ la que ne mooy Abdul Hamid ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uwais ibn Malik rahimahullahu ta'ala an Sulaymaan moo ko jëlee ci Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi ah, Abu Muhammad ñi ne Abu Ayyub mooy eh, moom si woon na ah, Sulaymaan ibn Bilaal dëkkoon Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wa salaam rahmatullahi alayhi Ah, an Muhammad ibn Abi Atiq ñoom ñi it neewuñ noonu ñun imam Malik daal mooy suñu mbokk ci moom la ñuy jëlee léegi ay Sulaymaan ibn Bilaal ñu ngi ci dëkk bi Medina yooyu yëpp yi fanatique fanatique yooyu ah yooyu nga xam ne moom moom lañ doon moom moom daal ku yeewu tuuti diñ ko dénoncer waaw waaw man de moom fee rek man daal ku bokk ci mbooloo sàngam wala ku bokk ak man daal man xam boroom xam-xam ya fa ne doy nañ ma waaw waaye xanaa bu ma leen bu ma demee di jànge feneen xaw ma sama bopp naan la xamoo sa bopp kay yow kay xamoo sa bopp doxal faw yi voilà kon mu ne kon an an Muhammad ibn Abi Atiq Sulaymaan ibn Bilal moom moo ko jële ci Muhammad ibn Abdillah ibn Abi Atiq muy al-Qurashi at-Taymi al-Madani ah moom mu ne anna Zaynaba kene Zaynab ama ah, no an Ibn Shihab mu jëlee ko ci Ibn Shihab gis nañ ko sànq mooy kon gis nga càllale bi daa gën a gudd bële bële Abul Yamaan moo ko jëlee. Eh, ci ah, eh, Shuayb Shuayb jële ko ci Az-Zuhri bii gis nga Ismaïl jële ko ci mbokk ci frère am moom mu jële ko ci Souleymane Souleymane jële ko ci Muhammad ibn Abi Atiq moom mu jële ko ci Ibn Shihab ñu nekk quatre personnes avant Ibn Shihab alors que fee deux personnes lañu mu ne an Urwa ibn Zubayr mu jële ko ci Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala an eh, anhuma wa ardaahuma anna zaynaba bint abi salama kene zaynab de di doomi abi salama moo ko nettali zaynab bi rabibatu rasulillah la woon mooy ci kër yonente bi alay saab la la la ndax yonente bi alay saa saab moo dencoon yaayam bi muy sëy si daa indaale woon dafa amoon doom bu jigéen muy zaynab bi ne yaroo kër yonente bi alay saa salaam waxoon nañ la baayam mooy abu salama ak ummu salama waaw léegi nag zaynab boobu ah nga xam ne doom jiitle la woon ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne moom moo ko nettali moom Urwa saddasatu an Ummi jële ci Ummu Habiba bint Abi Sufyaan mooy Zaynab bi jële ci koo xam ne yaay la ci moom tànta la ci moom mooy mook yaayam ñoo bokk boroom kër mooy euh, Ummu Salama ak Ummu Habiba ñoom ñëpp soxna lañ ci yonent bi alayhi salaatu salaam muy Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyaana Saxr ibn Harb sayyidu Quraysh ah <laughs> Ummu Habiba moom daa amoon doom ji tuddu Habiba ñu ko doon dàkkantale doom ji jigéen joo xamante ne Habiba la tuddoon juddoo woon fële ca Éthiopie bi nga xam ne ci la gàddaay daal gàddaay bu njëkk ga demoon jóge Makka dem Éthiopie moom ak boroom këram di Ubaydillah ibn Jahsh Ubaydillah moom frère Zaynab bint Jahsh bii la moo tax kii nettali <laughs> mooy sayyidatu Zaynab ah, ah Ummu Habiba Ummu Habiba daa bokk daa daa bokk ak lu bari sayyidatu Zaynab mooy Ummu Habiba doomu kan la Abu Sufyan Saxr ibn Harb bàyyi Seydina Muawiya ndax Ummu Habiba frère sœuru sœuru sœuru Seydina Muawiya la waaw ñoo kii mooy seen bàyyi Abu Sufyan ibn Harb waaye moom jëkkëram jëkkëram gawoon Ubaydillah ibn Jahsh moom moo doon frère yaay Zaynab bint Jahsh yaa ngi seetlu waaw léegi kon Ummu Habiba ci boppam jële ko ci am na ba waaw moom itam lool tamit liñ doon wax sànq neewul ne man kii daal sama wujju la man du ma jële ci moom dara ah daa ñu bokk yonent bi alayhi salaam may nettali ci yonent bi alayhi di jaar ci moom xanaa kon boobu ñoom doonuñu meluñ noonu lool waaw moom sayyidatu ummu habiba mu daal di koy jële ci euh, ki nga xam ne ñoo bokk yonent bi alayhi salaatu wa salaam ku épouse am muy zaynab bint jahsh radiyallahu ta'ala anhuma mu ne anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daxala alayha yawman fazi'an yaqulu la ilaha illa allah waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab fudiha al yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi wa hallaqa bi isba'ihi dañuy wax musallasatul hamza la mooy mën nañ ne isba'ihi asba'ihi usba'ihi ah i u mooy musallas ñett yooyu yëpp da ciy mën a dem man nga ne u i ah te boo ci wax baax na al imaam wala ci taliya qaala Zaynab bint Jahsh qultu ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam tahliku wa fiina saalihun qaala na'am idaa kasura al-xabar noonu la ko al imaam al-Buxaari yende kanta al imaamu Muslim rahmatullahi mu ne moom mu ko indi ima ci moom tamit imaamul Buxaari wax naa ko fu ëpp bu fu bari ñeenti bërëb mais ñun du kitaabul fitan bi kese lañ kon nag al imaamu Muslim mooy kitaabul fitan wa ashraatu saa waaw noonu la ko tudde ah, buntu fitna yi ak yi nga xam ne ñooy wane ne saa ngi jege mooy yawmal qiyaama mu baabum bi nga xam ne surah yi moom lañ def iqtirabul fitani wa fathu radmi yajuuj wa majuuj jeyeeg fitna yu garaaw yi ak ubbi barrière fa ñu yajuuj ak majuuj di Gog et Magog mu ne haddathana Amru Amru an-Naqid mu ne nettali nañu Amru ibn Amru an-Naqid Amru ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur al Baghdaadiyu rahmatullahi alayhi qaala haddasanaa mu ne nettal ne Sufyaan ibnu Uyayna di Sufyaan ibnu Uyayna ibnu Abii Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad ah Kuufi la Kuufi la ci cosaan waaye mu ngi Makka la newoon al-Makkiyu rahmatullahi alayhi an az-Zuhri moo ko jëlee ci imaam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr az-Zuhri mu siiw mi an Urwa moo ko jëlee ci Sayyidina Urwa ibn Zubayr an Zaynab mu jëlee ko ci Zaynab bint Ummi Salama an Ummi Habiba mu jëlee ko ci Ummi Habiba an Zaynaba Ummi Habiba daal di koy jëlee Ummi Habiba wax nañ la mooy Ramla bint Abi Sufyan Ramla la tuddoon dàkkantaram di Ummi Habiba an Zaynaba mu jëlee ko ci Zaynab bint Abi bint Jahshin Zaynab bint Jahsh anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam istayqaza min nawmihi wa huwa yaqulu laa ilaaha illallah waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab waaw laa ilaaha illallah waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab futiha al yawma min rammi yajuja wa majuja min hadha wa aqada sufyan bi yadihi ashara qultu ya rasulallah anahliku wa fiina as-salihun qaala na'am idha kathura al-khabar am imam muslim teg ci beneen riwaaya bu bu doy waar <laughs> mu ne haddathana léegi kanta li ci biir loolu presque mooy liñ jógee jarul ñu koy wax mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Bakr ibn Abi Shayba lan laa la waxoon bi wees pour nga jàpp turam mooy turu yonent bi alayhi salaam Euh, euh, euh, contraire bi la mooy Muhammad Seydina Muhammad ibn Abdillah moom Muhammad moom lan la Abdillah ibn Muhammad voilà <laughs> mooy Abdallah ibn Muhammad moom noonu la tudd mooy al imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi mu ne moo nettali wa Sa'id ibn Amr al-Ash'athi ak sama sëriñ beneen Sa'id ibn Amr ibn Sahl ibn Ishaq ibn Muhammad ibn al-Ash'ath al-Kindi ah al-Kufi Abu Uthman rahmatullah alayhima wa Zuhayr ibn Harb sama beneen ñeenti sëriñ la ko jël az-Zuhayr ibn Harb Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahmatullah anhu Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi rahmatullahi alayhi wa ibn Abi Umar mu jël ak sama beneen sëriñ Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani al-Hafiz al-Makki rahmatullahi alayhi qaalu ñoom ñépp nee nañ haddathana Sufyan sama ñeenti sëriñ yépp ci Sufyan lañ ko jël bam Sufyan mooy noo yey na bi nga xamante ne moom lañ gisoon zànq Ibn Abi Imran Maymun al-Hilali rahimahullahu ta'ala an Zuhri mu jëla ko Zuhri imam Zuhri Muhammad ibn Shihab ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri bi hadha al-isnad wa zadu bil isnad an Sufyan fa qalu ñu yokk ci <laughs> ñoom ñii nii ci càllale bi jëla ko ci Sufyan fa qalu ñu ne an Zaynaba bint Abi Salama an Habibata an Umm Habibata an Zaynaba bint Jahsh <laughs> moo tax lii dafa raaraat ah. nga ne ko lu raar damaa xam li nga wax yow nga wax wax <laughs> ko ñu sottil ñu ma sottil ñu ma afwan afwan <laughs> mooy ñoom dañu yokk ne càllale bi wuuteeg càllale bi gis imaamul Buxaari bi ak imaam Muslim bi njëkk a wax léegi mu ne sëriñam yi yëpp dañoo yokk jële ci Sufyaan ibn Uyayna mu jële ci imaamu Zuhri ah mooy dañ cee yokk ci càllale bi Zaynab bint Abi Salama mooy sayyidatu Zaynab mooy Urwa Urwa lu foofu ngay xamee mbir mi mooy ci Urwa euh, te imaam Zuhri nekkul moo jële ci euh, Zaynab bint kii lu euh, mu tudd Zaynab bint Ummi Salama non non non déedéet ci Urwa la jóge Seydina Urwa Seydina Urwa moomu ne moom à partir de foofu an Zaynaba moom moo ko jële ci Zaynab bint Abi Salama loolu xam nga waxoon na gisoon nañ ko fee muy rabibatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam doom digle yonent bi alayhi salaam ndax yaayam di ay ummu salama yonent bi salaam ko doon denc léegi nag au lieu mu foofu mu ne an ummu habiba mu jëlee ci ummu habiba déedéet mu am ko mu fa def ci diggante bi waaw mooy habiba an habiba mu jëlee ci habiba mi la doon wax ne ummu habiba di ramla bint abi sufyan dafa am doom di jigéen di tuddoon habiba moom lañ ko doon dàkkantale loolu nag Zaynab bint Abi Salama fii ci kàllale bi ci Habiba la ko jële waaw <laughs> Habiba ci boppam jële ko an ummi Habiba jële ko ci yaayam di umm di yaayu Habiba waaw ñu mel ni ñu rek <laughs> yow sa yaay yow Moodu yow Moodu bu nga tudd Moodu <laughs> ñu naan yaayu Moodu ñu ne Moodu jële na ci yaayu Moodu loolu waaw um, mooy Habiba jële ci yaayam li nga xam ne moom la ñuy dàkkantele moom lañ koy dàkkantele yaayu Habiba voilà an Zaynaba moom mu jële nag ci Zaynab nag yaay Ummu Habiba doon ko jële ci Zaynab jàllale yooyu ci gàttal mooy yépp dëgg waaw am na ñeen ñu doon jà mooy comme al imaamu Nawawi leeral na ko na ko al imaam al Haafiz Ibn Hajar moom moo ci gën a étalé wu imaamu Nawawi moom bind na ci ay ci yoo xam ne day dajale saxaaba yoo xamante ne nii ah Euh, dañoo dajal ay taabiin yi ñoo xam ne ay ñeenti kii moo tax mu ne wa am mu ne fii nii moo tax mu ne ah, hadith bii nii am na am na am na benn affaire boo xam ne la lataa'ifu sanad mooy mooy lu sew lu rafet lu nekk ci ci ci ci ci ci ci càllale bi quoi waaw waaw mooy ñeenti saxaaba ñoo dajaloo ñoo dajaloo fii <laughs> waaw ñoo fi dajaloo nga ne mu ne waaw ijtama'a fiihi arba'u sahaabiyat ñeenti sahaaba ñoo ñoo dajaloo ci càllale bi mooy ñan mu ne ñaar ñi ñaar ñi mooy ay ay yu jigéen la ñeenti sahaaba yu jigéen ñoo dajaloo ci càllale bi ñaar ñi soxna lañ ci yonente bi alei saatu salaam ñeneen ñaar ñi ay doom jiitléem lañ mooy ñaari yeneen jigéen ñi ay doom jiit lañ ñoo ñoo yàpp mais wax nañ la ko léegi xoola mooy càllale bi Zaynab jëlal Zaynab bint Abi Salama hein Zaynab doomu yaay yaay Ummu Salama kon kooku la doom jiit la yonent lay saa bu jigéen la Rabiba mu jële ko ci kan koo xam ne ko ñoom ñaar ñoo tolloo mooy kooku it doom jiit la ci mooy Habiba Habiba yaayam mooy kan Ummu Habiba yaayu Habiba di Ramla di doomu Abu Sufyan ibn Harb sayyidu Quraysh kon am nga ñaar Zaynab bint abi ummi salama abi bint abi salama di yaayu di doomu abu salama ma abdallah ah abdallah di ummu di abu salama mais yaayam mooy ummu salama ak habiba mi ñoom ñaar ñoo bokk classe niñ la ko waxe kon ñaari saxaaba yu jigéen a yoo xam ne ku ci nekk rabi ba nekk yonent bay saa saa mooy doom jiit la nga ci yonent saa saa ku ci nekk sa yaay yonent bay saa ko doon denc après ñoom nag seen bàyyi ñeneen lañ waaw léegi kanta ñaari saxaaba ya yu jigéen yi nag ñooy ñam mooy ummu habiba ak zaynab bint jahsh ummu habiba mi jur habiba ne habiba ci yaayam la ko jëlee yaayam moo ko nettali yaayam moo ko nettali jële ko ci co-épouse euh, am muy Zaynab bint Jahsh radiyallahu taala anhunna wa ardaahunna kon affaire bi loolu lu am am solo la mooy du njuumte de <laughs> wala imaam al-Haafiz Ibn Hajar ci al-Fath mu ngi leeral lool gars yi buñ foog ne ñoo juum Sufyaan ibn Uyayna nii la ko jàppe moo tax mu ne léeg-léeg <coughs> comme si da ko doon sauté mais mooy affaire bi lim gën doon mooy ne. sayyidatu Zaynab bint Abi ci boppam da koo ci yaay Ummu Habiba waaw jëlee na ko ci yaay ji ko ci doom ji ko ci yaay ji di Ummu Habiba jëlee ko ci doom ji di Habiba mu jaar ci yaayam ha Ummu Habiba daal di agsi ci Zaynab bint Jahshin radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna kon loolu moo jëm ci wàllu li nga xamante ne mooy càllale bi loolu la waaw kon yonent bi saa saam dafa génn léegi li ci des kantaa li ci des eh, gis naa ne waxtu yu avancé naa parce que buñ naree dugg ci ñoom gogo ci mago ñoom dañoo xaw a ak affaire bi li muy wax nii day xaw gudd eh, ak waylun lil arabi eh, arab yi lu tax mu ne arab yi parce que ñoo bëggoon ci jullit ñi jullit ñi presque ñi ci ëppoon ñëpp ay arab la moo tax yonent bi saa saam waxe loolu mooy jullit ñi lay wax waaw Euh, euh, léegi euh, lan mooy histoire ñoom Gog ak Magog Yaajuuj ak Maajuuj ak lan mooy histoire rajmu boobu yeneen way saa naan ubbi nañ ci tey lu toll ni wërngalu nim nim def noonu def jël baaraamu béy bi ak bi ñuy sàbbaale def ko nii benn roone lu toll nii ah lan mooy nettali nettalib loolee lan mooy nettalib loolee ah ak lim ne ndax li sayyidatu Zaynab ne est-ce que mais yonent way saa saam dañuy al te ñu baax ñi nekk ñu biir mu ne waaw iza kasural xalas bu mbon bare te lii moom la Imaamu Nawawi doon wax keroog bi muy wax laa ci wàllu digle lu baax tere lu bon gis nga bu ngeen ko deful bu ngeen ko deful ah bu boobaa mooy bi naan bu mon baree amal iqaabu at-taaliha was-saaliha gis nga bu mon baree bu baree tas mbugal mi wuy ñëw ñëpp lay laalaale ñëpp lay ëmb ku baax ak ku baaxut man la woon la mais du même terme yi mooy bii la lii xadiis bii laa doon jund naam ida kasura al xabas ndax sayyidatu Zaynab nee ah est dañ ñuy alak